Seydina Omar dane radiyallahu anhu dañoo war a yokk jàkkaay yonente bi alayhi salaam mu waxtaan ak ñu bari ñi nga xam ne seen kër yi dañoo takkaloog jàkka ji daanaka ñépp daanaka d'accord ba mu def Seydina Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu moom mu ne dara la dul ba moo tax yéen këram moom kenn la ko dul joxe mooy pas joxe noonu ci maali foro ah. da ngay joxe ñu jox la leneen mu ne moom moo bañ këram moom da koy téye. léegi bi biñ amee kii ñu euh, ñu Seydina Omar ñu war leen a àtte mu ne ko tànnal ku la neex mu dem ñu dem mu àtte ñu Seydina Abbas ne kon nañ dem ci Ubay ibn Ka'b ñu dem ci Seydina Ubay ibn Ka'b bi ñëwee ñu wax ko ni mu demee bi ñuy commencé mu ne ko yaa amiral mu'minin mu ne ko di mukk mu ne ko déedéet boo may àtte mag kii doo wax amirul mu'minin déedéet parce que boobu ci kaw noonu ah moo loolu la gis nga l'islam loolu la c'est ça mooy yooyu boo koy wax sax da nga naan nee ñun est diine jooju moom lañu nekk ba léegi ak ñi nga xam ne ñoom lañ naan ñooñu jiite. <laughs> privilège yi nga xamante ne nii moom la ñu nekkee ak di def lu wuteeg li diine wax te dara du leen ci fekk ñoon ñoom ñoo raw humilité sax député yi kese. bu ñëwaatee ci liñ doon wax Seydina Ali ibn Abi Talib ne mais mbubbu koŋ bii nii mais moom moo ko moom léegi nag comme que mooy xalif mais il faut ñu juger leen mais bi kan mooy juger foofu <laughs> ah ñu dem ci Shurayh al-Qadi Shurayh nga xam ne juge Seydina Omar la woon Seydina Ousmane ak Seydina na ibn Abi ku ci nekk bi nga nee xalifa da nga koo bàyyi fa mu nekk foofu fële ca Iraq mu nekk fa juge bu mag Seydina Ali radiyallahu anhu daal di ñëw ñu war koo juger moom ak yahuudi bii juif bii nga xam ne mbubbu koŋ bii mu yor xalifa bi nee boo ko moom pas xalifa suñu xalifa tey nii ah ah non non pas bu bu dégg ñu naan xalifa bi ngay xalaat suñu xalifa yi waaw yow ñu ñëw féete kaw ñoom fépp xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam laay wax Seydina Ali ibn Abi Talib yaa ngi dégg mooy kan yow attention de damay ragal ñun suñu bopp yi dafa dafa tourné ah. <laughs> waaw Ali ibn Abi Talib kilifaay awliyaullahi awliyaullahi mooy kilifaay waliyu yàlla yi laa wax <laughs> ku ci nekk moo lay nampal ba nga ne gi doon la nga doon <laughs> moo lay waxa ah. ñeenteelu xalifa yonent bi alayhi salaam jàmbaare Xaybar ak furaw Xaybar <laughs> xalifaay tous les musulmans de de de ci suuf si jamono jot mu ñëw ñu war koo juger juge bi im ñëwee neew fi naan ay amirul mu'minin ak le xalifa de déedéet daa wax li l'islam waxa ah. ne ko waa euh, léegi lan mooy preuve bi que waa ji kene lii nii waa ji yor yaa ko moom <laughs> am na nettali bu fenn fuñ ne euh, moom dafa bon mooy manula am preuve bu xam ne kene gis na waa ji di jël waaye kene léegi lan mooy wane ne lii yaa ko moom bu ma juumal dañ ne dane euh, doom ji alxasan mën na ko seede mais juge bi xawala dàqor ci affaire boobu <laughs> léegi daal comme que affaire bi preuve amul mu ne yahut bi yow léegi yow waatal yow mi yor mbubb koŋ bi kene yaa ko moom waa ji yaa ko moom wala déet waat moo la dese waa ji waat ne maa ko moom léegi nag jugement bi jeex na le juge ne ah kon yow yahut bi jëlal sa mbubb koŋ nga dem sa yoon kon mooy yow xalifa bi yow Seydina Ali fii moom amoo fi mu bokkoog moom yow moom bii <laughs> moom te moo nga fàtte ko rek ndax waa ji waat na te amoo preuve <laughs> xam na ko xam na noonu lay demee waaye léegi yahudi bi dem bi mu demee mu xalaataat ci affaire bi quoi ne vraiment gars yi ci dëgg lañ ne parce que quand même man ma am problème ak le le mooy le président de bu doon tey du ay président suñu ruq yi ah mais du sax président des États-Unis moo féete kaw yooyu yëpp gis nga l'islam fi mu tolloon amul benn continent kii kii ñu ngi woon ah al mamlakatul arabiyya tey Médina Makka Iraq Sham fépp Égypte ki ko jiite saway jiite jullit ñëpp man ma nga xam ne du ma sax jullit am moom procès ñu dem quand ñu jox ma dëgg man quand no gars yi ci dëgg lañ ne ko sa waay far tuub nekk jullit ba pare ñëwaat ci juge bi ne ko bon ay la yëwén mbubbu koŋ mi moomu ma ko dama koo jëloon quoi léegi nag dugg naa ci l'islam voilà loolu la ñuy la nit ñi di nawe l'islam dagay jikko waaw ak bañ a favoritisme ak le népotisme parce que diw ñoo bokk parce que mooy diw nga ñëw lem atte yàlla yi parce que mooy diw quoi comment on fait waaw <laughs> moo tax it ñun ñun ñun buñ doxaloon moo tax borom bi tabaaraka wa ci maandu te moo xam lu tax mu seetaan ñu ba manu ba ba ba ñu sori charia quoi <laughs> ci maandu te mu seetaan ñu parce que yu ne duñ ko fi dégg il suffit waa ji kilifa la kenn du ko laal la yonent ba saa saa waxoon waaw ne li alakoon ñi leen fi jiitu woon mooy bu dee ne ab sharif ku tedd wala koo xam ne ci pa euh, ci classe sociale bi fu kawe la nekk moo jël moo sàcc ñu bàyyi ko dinañ fexe daal ba nëpp nëppal ko waaw waaye bu dee ci bas peuple bi ñi nga xam ne moom les sans-nom ñoom ñooy baar yinde yeeg façon doxandéem yeeg façon les euh, borom mbubb yu woyof yi ñoo ñoom ñu gaaw appliquer leen peine bi mu ca la waxoon ne fa fa walladi nafsi muhammadin bi yede waat naa ci ki nga xam ne bakkan seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loxoom la ne muy borom bi law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadaha waaw yonent bay saa ne waat naa ci yàlla ne ki nga xam ne sama bakkan sama loxo ci bakkanam la ci sama bakkan ci loxonam la ne ci loxoom bu Fatima di sama doom man Muhammad sallallahu alayhi wasallam a'adaha Allahu minha ah yow sori na loolu waaye yonent may saa saa ma mooy waxa ah, man du man du keneen bu Fatima sama doom sàccoon jëloon man Muhammad sallallahu alayhi wasallam may dagg loxoom pas de népotisme pas de favoritisme pas de ñoo bokk parce que mooy diw Sayyidatu Fatima ku ko gën a màgg moom hors catégorie la de yonent may saat saab moo ne fatimatu bid'atun minni fatima dog la radiyallahu anha dog la ci man dog la wu jóge ci man te lu jóge ci yonent may saat saab dogu yonent may saat saab moo gën leneen lu lu dogu lu dul loolu hors catégorie la malgré yonent may saat saab ne moom ci boppam bu jëloon sàcc bu sàccoon wala iyaadu billah jël lu mu war da jël man maay dagg loxoom du ma bàyyi kenn di ko maa koy daggal sama bopp Allahu akbar kon mu ne yeneen fay saa saa am kon loolu liñ ci doon wax mooy bi yamine ma ne qatata képp koo xamante nii dafa Euh, dog jël fexe ba moom xaqam ri im muslimin nit koo xam ne jullit la bi yaminihi ndax waat ga mu waat ndax daa ñëw ñu ne ko boo waatee ah comme ko waaji amul preuve waatal boo waatee yaay moom affaire bi moom mu waat <laughs> la saxaaba waxoon parce <laughs> que teg ci wàllu suuf ñu naan ko mais <laughs> affaire bi lii laa yonent bi saa saam lii la yonent bi saa saam ci boppam sax yonent bi saa saam waaw <laughs> saa saam yawut bi ab euh, euh, euh, ragalul yàlla yonent bi saa saam kii day kii kii day jël sama alal yonent bi saa ne ko ah mais loolu mooy affaire bi nag waat kese lañ ko mën a laaj comme que amoo preuve keneen moo jël sa suuf da ngeen a kii mu jël sa suuf benn ay terrain mu jël am lu mu jël sa suuf. yow amoo preuve moom waat kese lañ ko war a waat lañ ko war a wax mu ne yonent bay saa saa mais day waat kii kii ni mu ñemee yàlla day waat kii mu ne day waat yonent bay saa saa ne ko man maruma leneen lu waaji waat ne moo ko moom ko waaw <laughs> kon nag moo ko moom day waat kon mooy yow nga def lu mel noonu jël alalu jàmbur ci mu boole ko ci sa moomeel ndax waat goo waat yonent bay saa saa ne képp ku def lool faqad awjaba Allahu lahu an-nar kooku yàlla warlul waajoo jëlee safara joo xam ne fa lay dugg wa harrama alayhi aljanna te yàlla xaraamal na nit koo kee aljana wala jinne boo bëri aljana waaw Allahu akbar hu saa waay saa waay jarul yeneen yi de léegi bi yonent bay saa saa waxee lool fa qaala <laughs> lahu rajul am benn waay fa qaala rajul am benn waaye bu newoon ci mbooloo mi ne yonent bi i ne yonent koo xam ne daa fexe alalu jàmbur akku mu jël ko ko wax bay ya yàlla waral na ne safara la jëm te xaraamal na ko àjjana waa ji na ko mais yonent may saa saa wa in kaana shay'an bu dee ne loolu lu ndaw la yonent may saa saa ne ko wa in kaana qadiban min arak waaw même bu dee ne wa in qadiban min arak même bu dee ne bantu arak gis soccu soccu bantu soccu ana saa waa ji sama arak baa ngi fi woon fii say ma wan bay ah, ma dem dara may saa yóbbu saa sotti bi waaye arabe maa ngi woon fii <laughs> baax na baax na gënawul way arabe xam nga arabe <laughs> waaw mooy bant boobu nga xam ne moom la yonent may saa doon soccoo ñu xam ko ci dëgëwu arabe mais loolu c'est pour wax la rek lu mu tuuti tuuti bantu soccu même bu ne waa ji àqu nit ki mu jël waat bañ bàyyi koog moom ni bantub soccu la toll loolu noonu war day day war loolu lii mooy la yàlla xaraamal ko ajjana yàlla xaraamal ko ajjana ba pare farataal ko li nga xamante ne nii mooy euh, euh, farataal ko aj mooy ne waral ko ne safara la jëm ba pare xaraamal ko aljana allahu akbar mu ne rawahu muslim mu ne hadith bi al imaamu muslim rahimahullahu taala solono mu ne al imaamu muslim rahimahullahu taala daal dina koy solo est ce que kon léegi euh, dinañ ci hadis bi nag war na ñëwaat hadis bi war na ñëwaat hadis mille sept cent treize insha allahu taala ci téere bi est ce al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Malik al imaamu Malik ibnu Anas. imaamu daaril hijrati indi na ko te riwaay imaamu Maalik bi ci Muwatta foofu da cee teg leneen da cee teg leneen da cee teg leneen ah mooy da koo wax mu ne bi ko waaji laajee xaalu boobu dane xaalu yonent may ne saa saam dane man iqtata haqqa imri'in muslimin bi yaminihi harrama Allahu alayhi al-janna wa awjaba lahu an-nar qaalu wa in kaana shay'an yasiiran yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal wa in kaana qadiiban min araak wa in kaana qadiiban min araak wa in kaana qadiiban min araak qaalahaa salaasa marraat waaw mu ne yeneen tubaab yi saa saam ne wa in kaana mu ne wa in kaana mooy bi mu waxee hadiis ba pare mu ne qaalu foofu dañu ne ñu ne ko waaye yeneen tubaab yi saa saam même bu dee ne waa ji loolu lu ndaw kese la mu ne waaw wa in kaana qadiban min araak même bu dee ne bantub soccu la même bu dee ne bantub soccu la même bu dee ne bantub soccu la wax na ko ñetti yoon kon imaamu Malik ibnu Anas imaamu daari hijrati daal na koy solo ci kitaabul aqdiya baabu maa jaa fi lxinsi ala minbari nabi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko moom al imaamu Malik na ko noon al imaamu Ahmad indi na ko ci ñeenti bërëb al imaamu an-Nasaa'iyu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawiyu an-Nasaa'iyu rahimahullahu ta'ala solo na ko na ko noon al imaam Ibn Maajah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniyu rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj mu ngi koy indi ci kitaabul iimaan ah, buntu eh, eh, ngëm yàlla téereb ngëm yàlla baabu wa'iidi man iqtata'a haqqa muslimin bi yamiinihi bunt bi nga xam ne euh, euh, euh, taruk tëkku li nga xam ne moom lañ tëkku képp koo xam ne dafa dog aqu jël aqu xaqu ab way jullit ci waat gu mu waat tax ñu jox ko mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr jami'an mu ngi ko jëlee imam Muslim ci ñetti sëriñam ki njëkk moo Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadiyu Abu Zakariya al-Baghdadiyu zahidu rahimahullahu ta'ala ah, moom moo mu ne mooma moo ñu nettali wa Qutayba ibn Sa'id ak sama beneen sëriñ di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu rahmatullahi alayhi wa Ali ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan moom itam as-Sa'di al-Baghdadi rahimahullah rahmatullah alayhi mu ne jami'an ñoom ñépp nag ñoom ñépp sama sëriñ an Isma'il ibn Ja'far ñu jëlee ci Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari ar-Zuraqi mawlahum abu ibrahim am ñu ne abu ishaq rahmatullah alayhi almadaniyu al baghdadiyu al mu'addibu al qaari'u rahimahullahu ta'ala qaala ibnu ayyub mu ne sama sëriñ bële nag di ibnu ayyub bi ma njëkk a tudd mu yahya ibnu ayyub moom dane haddathana moom expression boobu la utiliser kaddu boobu la haddathana isma'il ibn ja'far dane nettali isma'il ibn ja'far qaala akhbarana mu ne xabaare nañu al ala mu ne wa huwa ibnu abdirrahman mawla al huraqa imaam muslim ne al-Alaa bi mooy huwa te moom ibnu Abdirahman mooy doomu Abdirahman mawla al-Huraqa muy al-Alaa ibnu Abdirahman ibnu Yaqub al-Huraqi Abu Shibl al-Madani mawlaahum ah, al-Madani rahma ah, bokkoon ci ñoo ñële waa ahlul Madina rahmatullahi ala al-jamii an Abd an Ma'bad ibnu Ka'b as-Salami moo ko jëlee ci Ma'bad ibnu Ka'b ibnu Maalik ah, ibnu Abi Ka'b Euh, ibn al-Qayn ibn Ka'b al-Ansari al-Khazraji as-Salami voilà waa waa Medina ñooñ waa Banu Salima as-Salami waxoon nañ la Seydina Jaabir as-Salami bu la as-Sulami da ndax ñooñ ñooy waa Banu Sulaym waa Banu Sulaym as-Sulami mais waa waa Banu Salima as-Salami ah, ah Ma'bad mi ci ñoom la bokkoon bokkoon ci waa Banu Salima mooy euh, euh, Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn al-Khazraj al-Ansari ñoom as-Salami lañ leen an akhihi Ma'bad ibn Ka'b ah muy Ka'b doomu ma ndax imaam euh, Ka'b ibn Malik dafa bari woon ay doom gisoon nañ sànq Muhammad ibn Ka'b fële fii muy beneen frère Ma'bad ibn Ka'b moom an akhihi moo ko jëlee ci frère am kan ci frère am Abdallah ibn Ka'b muy Abdallah ibn Ka'b moom la ko jëlee kon mu ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Fadala rahmatullahi alayhi an Abi Umama moom moo ko jëlee ci Abu Umama moom moo ko jëlee ci Abu Umama moom moo ko jëlee ci Abu Umama eh, muy eh, eh, Iyas ibn Salaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba allahu lahu an-naara wa harrama alayhi al-janna fa qaala lahu rajul wa in kaana shay'an yasiira ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa in kaana qadiban min arak léegi imam muslim li nga doon wax sànq ne la ngir wane ne wax la ne bul foog ne abu Saalaba bi dafa faatu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet du loolu du loolu mu ne wa haddathanaahu mu ne taxadis bi ko sama beneen sëriñ laay ñetti yeneen xam nga ci kaw sànq ñetti sëriñ la ko jële beneen bii nii bi am na yeneen ñetti sëriñam yu ko nettali mais ci la moom la alhamdulilah mu ne wa haddathanaahu Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abu Bakr lan lañ la waxoon Muhammad ah, Abdullah Abi Shayba rahmatullahi alayhi al-Wasiti al mu ne wa Ishaq ibn Ibrahim ak sama beneen sëriñ di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim moom mooy al-Hanzali mooy imaam euh, euh, kii euh, Abu Yaqub moom la moo siiwee ci ibn ibn ah, ibn Rahawiya ibn Rahawiya <laughs> Ishaq ibn Rahawiya moom moom itam jëlee na ko ci wa Haarun ibn Abdillah ak sama beneen sëriñ di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi al-Bazzaz al-Hammal rahmatullahi alayhi ah, mu ne jami'an ñoom ñëpp an abi Usaama ñu ngi koy jëlee ci abi Usaama di Hammaad ibn umm Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi an al-Walid ibn Kathir moo ko jëlee ci al-Walid ibn Kathir al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ka'b gis nga fële gis nga Ma'bad ibn Ka'b fii Muhammad ibn Ka'b moo ko jël ñoom ñaar ñu jëlee ci Muhammad Eh, eh, Muhammad ibn Ka'b annahu sami'a kana dégg na axaahu frère am bi Abdallah ibn Ka'b Abdallah di doomi Ka'b ñoom ñu bokk baay ñoom ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum mu ne anna Aba Umaama haddathahu kana Abu Umaama kat moo ko nettali al-Haarisi bu ko jaawale kële al-Baahili moo tax mu ne al-Haarisiya haddathahu moo ko nettali annahu kana moom sami'a Rasuulallah kana dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi mislihi mel na hadith bi léegi kon hadith baa léegi kon wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo wax nañ la kon al imaamu muslim eh, rahmatullah alayhi ni nga xamante ne noonu la ko ëndee kon léegi mu des tuuti ñu ñëwaat ci tuuti kon yeneen tubaab yi saa saa am képp koo xam ne dafa dog ak bon nu jullit fexe ba jël ko waaw yow daal sa waay parce que am nga ñoo xam impôt domaine wala xaw ma daas xaw ma fan. nga fexe teereeb jàmbur bi nekk ci bërëb sàngam moom nga fexe daal yow say lijjanti ba ñu def ko ci sa tuur yow léegi <laughs> léegi nag que waa ji da waat wala mooy loolu lay waat ndax devant le juge la waat bi nag du wax kese ñëw bind na je jure j'atteste waaw je sousigne nangam ak nangam sur l'honneur nangam ak nangam que dóor wax wax wax jox juge bi ñu xool. sawaay jox la àquwaay moo xam terrain om la wala même loo xamante ne c'est matériel ou immatériel waaw nga daal di koy jël quoi waaw ndax daal yaa waat yaa doo yaa def say fausse déclaration walla say manipulation des chiffres ak yu mel noonu ak loo man di def waat bañ jox la ko kooku moom mu ne faqat awjaba Allahu lahu an-nar léegi ba avant loolu haqqam ra'in muslim képp koo xam dafa jël àqu euh, nit koo xam ne jullit la lii boroom xam-xam yi am na xam ne dañ ne jullit lay wax ku mel ni ñoom al imaam al qaadi rahmatullah alayhi euh, Iyaad rahimahullah ñu ne mukk affaire bi xam nga lan la parce que yonent bi saa saa ni sharia ñi muy waxal ñu bari jullit ñi lay wax moo tax mu wax ko noonu mais ku dul jullit ci la non amul ne man sawaay ñoxor mais du jullit kon nag man daal bu ma fexee ay ay ay ay ay ay ay matériel am wala ay këram wala lool suufam ma fexe ba nangu ko dara newu ci bañ a dara cee nekk tey nga dee de yow ci nga bokk yow parce que lii amul mafhum mooy bo mafhumul ghalibi la mooy te lool mooy comme que ñu ëpp sharia ñoom lay waxal mooy jullit ñi ah loolu moo tax mu waxi jullit mais tekkiwul ne ku nekkul jullit yow bu la neexee nga jël alalam ndax ko njuuñ njaaj daal di jël ay ay ay ay affaire am non non waxul loolu de fii mu ne boo fi jëlee koo xamante ne atee la gëmut dara waaw nga ñëw fexe jël ay ay loo xam ne àqam la waat ne yaa ko moom ñu indi leen devant le tribunal nga fexe kii bañ jox la ko yow ci nga bokk yow waaw waaw barke yi ñu ëpp ay julli lañ moo tax yonent may saa saa waxe loolee man iqtata'a haqqa imri'in muslim loolu mooy li gën a dëgg waaw Eh, gis nga kon mooy daal ndeke luubal daal mooy buntub tooñ lañ nekk tere tooñ ak delloo mazalimi tooñaangey <laughs> mooy yow ndeke boo jëlee àqu kenn lu ndaw ndaw yonent lay saa saa nee na bu dee bantub soccu la la wax bantub arak bu dee lu toll noonu nag loolu kese mooy dalaa bëgg a wax mooy gis nga tooñ àqu jàmbur jël ko ci waat ak yooyu mu nekk lu ndaw ak lu bari ñoo ci yem lu bareem ak lu ndawam ñoom bokk même conséquence mooy yàlla da lay xaraamal safara da lay xaraamal ajjana ba pare waral ci yow ne yow safara nga jëm léegi nag mu des ah <laughs> mais loolu <laughs> mooy liñ fi romb nañ ko fi rombati li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax ne ñaari mbir moo ci mën a am mooy mooy bu dee ne waa ji dafa daganal mbir mi ne si xam naa ne yàlla lool la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wax mais man dara sama sama avide gu moo xam ne moom laa xiif boulimie foncière tax na bon waaye yow ci la sama dund nekk ci laay liggéey di nax nit ñi di jël seen suuf yi di jaay nu mu la neexee jaay ko fukki nit def lii waat da kii def loolu jël aralu jàmbur yi nga ne man loolu laay dundee xam naa ne waaye lu ñu xaraamal la mu daganal ko ñu ne voilà kooku moom non seulement day dugg safara mais dafay sax parce que lan mooy parce que waa ji yi ak kéefër lay deewee parce que képp ku ne man xam naa ne yàlla lii la wax de mooy du loo xam ne da ciy dute wala xamu ko wala ñàkk xam mu ne xam naa ne lii la mais mais mais waaye loolu loolu teguwul fet kooku moom yéeféer la même bu dee mu ngi julleek woor na na convoqué tous les sëriñ yu am ci kaw kaw suuf ni ñooy seen sëriñ kooku ci boppam yéeféer la kooku manu laa jiite ah parce que moom dane loo xam ne lu yàlla wax mu ne waaw mais li yàlla wax dooru waaye loolu daal ah kooku moom yéeféer moo tax kooku bu dee nag kooku la kii ne waaw xam naa ne lii la mais dara fii man daal damay jël akam sama yoon na ci lool daal dagan naa oh ñu ne ko mais alxuraan da koo xaraamal ak sunna mu ne xam naa ko mais dara kooku moom day dugg safara kooku yàlla da koy xaraamal aljana dapet mu jeex waaw ba pare saxal ko safara léegi nag beneen bi mooy ki nga xam ne moom gëm na yàlla mooy ne defu ko parce que day daganal mbir mi déedéet mais bon ak faiblesse am la ak bëgg alalam tax li yàlla xaraamal quand même mu ciy ne xam ne lii la yàlla tere nga nekk ci parce que topp sa bakkan rek ak sa rëy jàpp ne walaa yow kenn waru laa wax dara waa ak ni ngay dunde kenn y'a personne ku la war a wax li nga war a def voilà même si ce n'est que yonente way sa sam non man yi laa dunde voilà mais quand même na mooy du du <laughs> waaw mooy même euh, mooy da koo def ngir ngir euh, ndax bakkaar ak topp bakkanam kese kooku mooy moom yelloo na yàlla xaraamal ko safara non xaraamal ko àjjana te dugal ko safara waral ko safara loolu yelloo na ko waaw yelloo na ko léegi nag est ko dina ko tegam biit lu bari mën na fee jaar lu tax yàlla teggi ko waaw mën na jéggalu avant même waa jële sax doon ko daganal moom bu tuubee bu tuubee laata muy faatu loolu day annulé wu sentence boobu doon di plané ci boppam day annulé wu waaw parce que innal islam yajubbu ma la lislaam day mab li ko jiitu woon ci ak caay-caay jëf yu nga doon jëf lu dul noonu waa ji waa ji ma la wax sànq ne waaye jaxam naa ne dañ dañ koo xaraamal mais man dagan na kooku bu tuubee après kenn du ne ko yow léegi ba léegi yow i sa waay yow loo man di defit safara li jëma parce que yàlla moom moo waral safara ci yow parce que da defoon bés sàngam bàkkaar déedéet bu tuubee bu tuubee kay jeex na moom bu tuubee rek saye na moom bu tuubee rek moom saye na kon nag affaire bi loolu la kon nag ñi ciy xame kon tooñ gravité jum garaaw jël àqu nit jël àqu nit gravité bi nga xam ne moo ci nekk même bu dee lu tuuti la même bu dee lu tuuti la bu ko xet loolu ci boppam man na laa alak ndax yonent bi alay saa saa ma ko wax waaw te waxam du waxu du du du du ay waxantoon waaw waaw waat naan way man waat naa ne gis nga kaas yee yëpp maay borom suuf si yëpp oto yee yëpp maay borom waa ji comme que waa ji amul preuve oto yi turam new ci xaw ma lu mu doon xoole ba def ci turam yow nga fexe li jënti def ci say tur ba pare waat ndekete yoo dañ koo falsifié waaw comme nga gars yi moom boo leen joxee xaalis rek ñu defal la li nga bëgg wala nga xam leen am loo leen jox ñu ñu ñu ñu falsifier tur bi def ci sa tur comme que génne tur dugal tur kese la ñu génne turu waa ji dugal ko ñu ñëw ci dossier yi xool ci ki euh, archives yi gis ne ndekete tur a ci nekk ndekete yoo xam nga ne yow lii nga ñëw nag naan ko vraiment t'as fait un bon boulot vraiment toi je te dois nangam comme combien j'avais dit un million non dama lay yokkal sax cinq cent mille un million cinq cent laa lay jox non vraiment t'as fait un bon boulot ah fu nga bon boulot la def day nga de yow moom yow moom xamoo ne yàlla xaraamal na waral na yéen ne yéen safara ngeen jël <laughs> yéen ñaar ñëpp yonent way saa sam nee na mi waat loolu ak ndax loolu ka ko di jàppale yéen a xam nga ne waaye ki ngay mooy ne man bu ma noon place am loolu laay def te maa ko ci jàppale te borom bi ne wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal-'udwan yow nga ne ci ism ak 'udwan laay jàppale woon waaw man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yawm al-qiyamah boo fi tëralee tëralin wu bon da ngay am biisu gànnaayu bàkkaar ba tépp ko jëf yow nag nga ñëw di ko jàppale ci loolu le kon nag tooñ baaxula ah ñu def attention ak lu mu ndaw ndaw ndaw amul ñaan moo lii kese la moo lii daa bari lii day dara moom moo meelam gurée jii boo demee sax fàtte na ko loolu du ci dara wala naaj bu sawaay dafa bari la ba bu ma jëlee lenn du ko yëg waaw mais bu ko yëgul yàlla yëg na ko waaw fa in lam takun tara waajoo jële bu dee fa in lam yakun yaraaka moom fa inna allaha yarak moom bu dee waa ji gisu mais yàlla ngi lay gis te lu mu ndaw ndaw dina ci xisaab ëllëg kon